muy masalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax jum ne tanaamu aynaaya wala yanaamu qalbi kene ñaari bëtam yi ñooy nelaw waaye xolam du nelaw malgré loolu mooy wax jooju noonu mu wax noonu ñu gis keroog bi ñu jógee xaybar nii ji ñibbi ñu daldi biddanti ginnaaw bi ki leen waroon a yee far jaar fa nelaw comme ñoom muy sayyidina bilaal ibn rabaax al qurashiyu mawlaahum radiyallahu taala anhu wa ardaa ba jant bi far yee leen laaj bi ne woon waa yi waa naka lañ mën a boolee yaar yooyu sama sama xol du nelaw samay ñaari bët ñooy nelaw aynay ayna tanaamu aynaaya wala yanaamu qalbi te tey ñu gis mu nelaw léegi nan lañuy boolee loolu ak xew-xew bii te xew-xew boobu ci li gëna a dëgër mooy du benn yoon rek la xew waaw te loolu gisoon nañ ko ci nettali yu ñuy gis nettali yi nga xam ne ñoo mel noonu di wax ba léegi biddantu gu aleyhi salaatu wassalaam ma sa biddanti ak saxaaba yi radiyallahu taala anhum léegi kon lool mooy masala bi mooy laaj bi mooy ana lan lañuy boole wax xadiis bi nii nga xam ne wér na te nekk ci saxiix yi naka noonu euh, mu waxoon ko yaa Aïcha benn bi yeneen yi dane woon sax na ñun mboolem yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam suñu bët yi ñooy nelaw waaye suñu xol yi duñu nelaw léegi laaj bi mooy naka lañuy boole wax ji xadiis bi ak biddanti gi nga xam ne du ko biddanti woon aleyhi salaatu wassalaam imaam an-Nawawi raxmatullaahi aleyhi mu daldi indi ay tontu ci loolu bi def sharx imaamu muslim ibnul xajjaaj ci alminhaaj alqushayri an-naysaabuuri abul xuseyni raxmatullaahi aleyhi imaam annawawi assayid asheykh yaxya bnu sharaf annawawiyu te dëkkoon fële ci siri imaam annawawi nekkoon imaamu Shaafi'i yi ba léegi boroom tasaaniif yi nga xamante ne ni seenu am solo ëpp na xelu doomu aadama faire l'unanimité faire l'unanimité ci xam-xam bu leer bi nga xam ne moom la ko sunu boroom mayoon moom dina imaam an-Nawawi te kat nekkul woon yenn mooy boo koy dégg di dégg imaam an-Nawawi nga foog ne ab paa woon mais dokkul woonu paa ab jeune la woon ne ku teel a génn àddina la moom imaam nawawi rahmatullah waaye li mu bind yépp li mu bind yépp laa ilaha illa nit dund na ba faatu def ay quatre-vingt-dix ans bu sàgganee même buñ ko ne woon dee liir bindu imaam an kese du ko jeexal boroom al-Majmuu téere bu am solo boobu nga xam ne ci fiq nga xam ne daanaka mooy téere fiqh bi gën a mat mujj ko mën a àggale nag ndax ah almaniya moo ko dikkal muy dee mu génn àddina laata mu koy àggale Euh, waaye am nañu ko àggale ginnaaw gi naka noonu téere mi nga xam ne yu am solo yi yoo xamante ne da gis ne yenn yi ah ar-rawda ar-rawda laa ilaha illa allah rawda imaam an-Nawawi foofu moo tax sharha sharh imaam muslim bi rahmatullah alayhi foofu moom presque euh, ab luñ naan kii la nu mu tudd mooy ay sous-note la doon def rek ay ay annotation bu doon tey dañ naan lii nii ay anotation la moo tax imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi pour nga xam nga xaw a pas xam totalement mais nga xaw a jege ne mooy kan fi xam-xamam tolloon nga xaw koo jege laa wax de boo ko bëggee xam doo doo doo dem ci sax imaam sharh bi sharh bi mu def ci sax imaam Muslim non loolu ci ah, ci ñun rek loolu lu màgg la te pourtant loolu réellement loolu ab annotation la gën niru ko chara mooy euh, mooy mooy chara la boobu da ko woyofal lool lool sax lool lool non vraiment da ko woyofal de de trop de trop mais pourtant daanaka lim ci def ci njariñ ak yi boo tax da ngay gis ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar ak ñu ñëw si ginnaawam ak yooyu yëpp dañ koy reprendre dañuy reprendre yi mu yi mu sharaab mu def noonu sax imaam Muslim voilà te pourtant mooy vite fait la lool bu doon dañ naan vite fait la lii ay annotation daal al imaam doon def rahmatullah alayhi waaye boo bëggee xaw a capter tuuti ci kan mooy imaam an-Nawawi demal xool ar-Rawda al ak xam ne mooy bi muy sharaabu sharaa bi mu def ci bu uh, abu isxaaq ash-shayrazi muy al majmu' allahu akbar foofu moom yàllallah yàllallah kon imaam an-nawawi raxmatullahi alayhi yaxya ibn sharaf an-nawawi raxmatullahi alayhi mu ne muy tontu ci suñu laaj bi ci saraawu imaamu muslim ibnul xajjaaj bi mu def ci saraa saxiix imaam muslim mu ne ñaari tontu am na ñaari tontu këlan moo tax lii nii am ay bëtam du nelaw xolamay nelaw far mu biddanti mu far mu ñu gis ne dafa biddanti mu ne bi ci gën dëgër ci ñaari tontu yooyu te gin cee siiw mooy am na wu que ne amul amul contradiction ci ñaar yi ci ñaari xew-xew yi wax ji yonent ma lay saar saamu wax ak li nga xam ne moo ko dal mu ne li ann al qalba innama yudriku al xissiyaati al mutaalliqati bi bi kal xadasi wal alami wa naxwihima wala yudriku tuluu alfajri wa geyrihi mimma yataallaqu bil ayn wa innama yudraku al qalbu yaqdaan amul contradiction amul luy loo xam ne dafa opposé wuñ ci ñaar wax jeeg jëf ji dal mu ne ndax xol li muy saisir xol li muy yëg te di ko li muy saisir di ko jàpp mooy li nga xam ne mooy yi nga xam ne dañ koy al al al yi nga xam ne dañ koy yëg tamu concerné ko tamu liewu ak ak affaire xol kal xadas yi comme comme comme njàpp lu toj njàpp lu toj lool xol da koy yëg kal xadas comme njàpp lu toj lool xol da koy yëg wal alami ak mettit mooy bu la mettit dalee sa xol du koy yëg même bu dee yaa ngi nelaw moo tax nit ki buy nelaw ñu daal di koy kii ñu tudd piqûre nga gis mu tëb ndax lan du koy yëg wanax wihima ak yu mel nii yu yudriku mooy moom kon xol day day day day jàpp day takk di dat li nga xam ne mooy ay sensation la yoo xam ne dafa relier dafa lié ak xol comme jàpp lu toj wala mettit ak yu mel ni ñoom mu ne wala yudriku te waaye du du jàpp tulu faj fajri mooy xol lool bokkul ci li nga xam ne mooy ci ci de vision wam la wa ghayrihi ak yu mel ni mooy tulu al fajri mooy fenku mooy mooy xaruk xaruk fajar fajar daal di jot ak lu mel noonu mimma yata'allaqu bil ayn ndax yooyu ci bët la yooyu ci bët ci bët lay lay bët moo koy moo koy peeg loolu lii la bëgg boo seetloo euh, euh, mooy xol yi nga xam ne day laal day laal yaramu doomu aadama bi loolu noonu day am relation ak xol alors que li nekk en dehors comme jant bu fenk fajar gu kii bu dee loolu mu ne loolu noonu loolu bët lañ koy gise bët lañ koy peege bët lañ koy daje mu ne wal aynu naa'ima te bët boobu nag waroon di daj loolu noonu mooy yi feeñ ci extérieur comme fajar gu xar mu ne mais bët boobu guddi googu da doon nelaw mooy bi mu doon nelaw moo tax bi lim ne tanaamu ay naay sama ñaari bët yi ñoo doon ne mooy ñaari bët yi doon nelaw te ñaari bët yi ñoom ñooy yi nga xamante ne ni bët mooy li nga xam ne moom mooy capter di euh, saytu tey tey mën a jàpp li nga xam ne mooy liy xew ci extérieur xol mooy liy xew ci li biir ci biir moo koy jàpp kon nag mbir mi mooy lii nii mbir mi xewul ci biir mais ci biti la xew mooy jan fajar gu xam loolu bët bi moo ko doon moo ko waroon a xool moo ko waroon di surveiller moo koy war di gis te moo koy dab te nag fekk nag wala aynu naa'ima bët bi da doon nelaw wa in kaana al qalbu bu dee ne jamono jooju noonu xol bi moom xolu alayhi salaatu wasalaam yaqdan mu ngi doon yeew mu ne loolu mooy euh, tontu bu njëkk bi ci loolu mu ne wa saani deuxième tontu annahu kaana lahu xaalaan mooy beneen tontu boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy tudd mu ne loolu mooy deuxième bi mooy que ne yonent mi alayhi dafa amoon ñaari état yoo xam ne da ci doon nekk sallallahu alayhi ahaduhuma yanaamu fiihi alqalbu wa saadafa hadha al mawdi' wa thani yanaam mu ne am nañu ne mooy beneen euh, deuxième tontu bi boroom xam-xam yi indi rahmatullah alayhi mooy ne yonent mi alayhi salaatu dafa amoon deux états yu muy nekk benn bi mooy yanaamu fiihi alqalb nel bi da xol bi da ciy nelaw mu ne loolu nag moo moo moo moo moo dëppoog mooy ne xew-xew bii dafa tombeeg jamono joo xam ne xolam moom alayhi salaatu wassalaam da ci doon nelaw moo taxoon mu biddanti wasaan yi beneen état bi muy nekk moom alayhi salaatu wassalaam laa yanaamu xal bi di ci nelaw wa hadha huwa al-ghaalibu min ahwaali te loolu mooy li ëpp ci état wam muy yu mu koy yoo xam ne yu muy nekk moom alayhi salaatu wassalaam que xolam du nelaw mais des fois lay nelaw ci des fois boobu ci la xew-xew bii daal di tombee ba moo tax keroog yëgul fajar gi imaam annawa nawawi nag ne wa hada tawilu da'if wa saxiixu al-mu'tamadu huwa al-awwal ne na nag mooy wax ji nii bu mujj bii que ne daa amoon ñaari xaal boo xam ne da ci da ciy nelaw da ciy nelaw des fois euh, du fois la ciy nelaw li ëpp ci xaalam yi yeneen beneen bi mooy du nelaw loolu noonu mu ne lii ñoom dafa dafa nekk loo xam ne lu wéradi la mooy lu lu woyof la lu faible la comme interprétation mu ne wa saxiixul mu'tamad li nga xam ne mooy li dëgër te moom la ñuy sukkandikoo awal mooy bu njëkk bi ne parce que xol li muy dak moom champ de vision ak li muy ko concerné mooy yi nga xamante ni mooy yëg-yëg sansation yi nga xam ne moom lañu relier ak xol comme toj njàpp gu toj ak yëg-yëg ay ay ay mettit ay bànneex ak yu mel noonu loolu xol da koy yëg mais bu dee en dehors extérieur loolu bët moo koy yëg te bëtam yi da doon nelaw keroog comme ni mu waxee ne tanaa mu day nelaw ay naaye sama bët yi looloo tax yëguñ fajar gi mu ne loolu mooy li gën a dëgg loolu la imaam an wax pour wan na li ma la doon wax sànq ni presque ay annotation lay def mooy moom lii la tudd dem alors que imaam al-Hafiz ibn Hajar imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Fathul Bari indi na waxu imaam an-Nawawi bi reprendre ko mais indi na fi ay wax yu bari yoo xam ne yu ci ay boro yu ci boroom xam-xam yi wax di jéem a interpréter jëf ji mooy lii daal yonent mi alayhi salaatu salaam kero indi na fa lu baree baree bare ba pare mais moom dafa nootal moom imaam al-Hafiz que ne euh, moom. li imaam alxaafiz li imaam an-Nawawi wax mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër voilà euh, même bu dee ne après euh, moom loolu la gën a nootala que ne euh, mais indi na ci beneen affaire boo xam ne bu kii la na xoola xoola lim lim ci teg bi mu waxee ne imaam alxaafiz ibn xajar ci alfath mu ne waqad takallama al ulamaau fi l jamci bayna xadiisi nawmi hada wala yanaamu qalbi mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim de daal dinañuy wax daal dinañuy euh, aborder sujet bii nii ci nan lañuy boolee entre xadiis bi ne inna aynaya sama ñaari bët yi tanaamaani dañuy nelaw wala yanaamuta du nelaw xal bi léegi mu ne te sama xol du nelaw nee na mu indi li li ñu wax sànk ci imaam an-Nawawi rahmatullahi yi ne ñaari tontu am na ci ba pare bi mu mujjee wax mu ne wa saxiixul mu'tamad li nga xam ne mooy li gën a dëgër teñ sukkandikoo mooy bu njëkk bi mooy bi ñu waxoon sànk te ne xol dafa moom yi muy yëg mooy yi nga xam ne dafa relier wu dañ ko lier ak moom voilà léegi mu ne euh, moom imaam alxaafiz ibn xajar bi mu tuddee li imaam an-Nawawi wax mu ne léegi nag muy doon mu muy muy muy commentaire li mu wax ne bii dafa bu mujj bi dafa da'if bu njëkk bi moom lañuy sukkandikoo te mooy li dëgër mu ne wa huwa kama qaal mu ne imaam an-Nawawi da rahmatullah alayhi li mu wax noonu la demee mu ne walaa yuqaalu duñu wax alqalbu wa in kaana laa yudriku maa yataallaqu bil ayni min ru'yati alfajri mathalan lakinnahu yudriku ida kaana yaqdaan muruur alwaqti tawil fa inna min ibtidaa'i tuluu'i alfajri ila an xamiyat ash-shams muddatan tawila laa taxfa ala man lam yakun mustaghriqan voilà mu ne wa huwa kama qaal waa imaam an lim wax noonu la waaye walaa yuqaalu deesut wax ne alqalbu wa in kaana laa yudriku ma yata'allaqu bil qalb bil bil ayni même bu ñu nee que ne xol bi du moom du dab li nga xam ne moo moo concerné moo moo liéwu ak ak bët ci xool bi nga xam ne mooy ko li jëm ci extérieur bi comme gis fajar waaye mu ne laa lakinnahu waaye moom xol yudriku day yëg ida kaana yaqadaana bu dee mu ngi yeewu muruural waxtu tawil bu dee ne waxtu gudd moo romb loolu xol da koy yëg même bu dee ne nekkul loo xam ne euh, moom dañ naan amul lien ak li bët biy gis ci biti mais xol bi bu dee nag dafa gudd da koy yëg mu ne nag ci kaw loolu début fa inna min ibtida'i tulu'il fajri fa nga xam ne mooy début fenkuk fajar gi xaruk fajar gi ila an hamiyati shams ba ni jant bi tàng jër ba ni leen di yeewee lool nag moom muddatoon taw yi la dafa nekk nag durée bu woo xam ne bu gudd la laa tax faa ala man lam yakun mustaghriqan képp koo xam ne mooy ne yow newoo ci nelaw yu xóot loolu moom du la mooy mooy du nëbbu ci yow moo mu ne li am naa naqulu yaxtamil an yuqaalu kaana qalbuhu idaka mustaghriqan bil wahyi man nañu wax leneen que moom mu dolli ci que mooy ne xol bi mu ngi doon yeewu mais manoon na nekk que ne kaana mustaghriqan dafa dafa newoon loo xam ne dafa sóobu woon di nekk loo xam ne bil wax yi ci waxyu bi nekk ci munaajaat ak borom bi subhaanahu wa taala nekk looloo taxoon këne euh, ne moom. yëgul mooy même bu dee ne bu naree gudd mooy temps boo xam ne depuis bi fajar gi xare ba ni muy tànge loolu moom xol même bu dee ne du moom loolu du champ de vision mais loolu lu mu gudd lool nag bu guddee dina ko yëg mu ne li ñuy wax kon euh, <coughs> mooy que ne xolam dafa nekkoon loo xam ne dafa préoccupé woon ci wax wahyu bi di mun munaajaat ak boroomam mu ne wala yalzamu ma dhalika wasfuhu bin nawm ci lool nag du du du du ñu man new euh, di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko melale que ne da doon nelaw moom xol bi voilà kama kaana sallallahu alayhi wa sallam yastaghriqu xaalata <coughs> ilqa al xaalata ilqa al wahyi fil mu ne comme ni nga xam ne ci la doon nekk koo xam ne day nekk koo xam ne day day mel ni ku xóot da doon xóot ci jamono joo xam ne des fois mooy dañ ko doon indil wax yu bi fekk mu ngi yeewu nga xam ne day yeewu ne toog nii nekk nit ni jékki-jékki mel ni da ne tekk wax yu bi ñëw saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko doon xàmmee dañ ko doon xàmmee mu mujj mel ni ku absenté affaire bi ñu gis mbir mi ni nii des fois booy des fois dañ doon gis muy ñaq ci jamono yoo xam ne yu sedd la mais danaan tekk mel ni nekkatu fi mais muy ñu gis ñu yëg ne am na luy ñëw mu ne bu dee ne loolu des fois bu doon ci yeewu la ko doon dal kon kay lool mooy ne kon bu dee day nelaw xolam nekk loo xam ne dafa dafa lap ci biir wax wahyu bi mu nekkoon ak boroomam ak di déeyaaleeg moom mais looloo tax looloo tax te lii mu ne wa takunul xikma mu nekk léegi nag sagesse bi ci kaw loolu mooy lan fii bayaani tashri' bil fi'li voilà mooy ci leeral di euh, euh, yoonal loo xam ne dañ ko war a def bil fin li ci jëf mooy lan bu ngeen nelawee ba kii ni ngeen koy fay euh, léegi am na yeneeni wax yum ci indi waaye mooy ne da gis ne moom imaam alxaafis mooy li mujj wax nii loolu am naa ne mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te loolu day niroog li Seydina Suleymaan seydina suleymaan ibnu daawud alayhim asalaatu wassalaam lu mel noonu lu mel noonu mooy li nga xam ne moo ko daloon ci fas yi mooy mu ngi doon yeewu mu ngi doon kii bi mu toogee di xool fas yu rafet yi eh, eh, eh, ba pare après ba ba ba ba ba ba kii daal di koy ba ba tàkkusaan ba tàkkusaan bi bajant jant so mooy julli weesu voilà julli weesu bi mu naan rudduha alayhi fa tafiqa masxam masxam bi suuqi wal a'naq léegi mooy euh, kii euh, lu ma doon waxati sax fàtte naa la ma doon wax waaw waaw waaw kay Seydina Souleymane naa na des moom damay perdre la la kii damay dem bay wax benn affaire rek jekki jekki sama xel mi mu rëcc ko voilà dootuma xam ana lan laa doon wax mais alhamdulilah yu ci bari bu ma dalee quelques secondes nag mu dal di ñëwaat j'espère que euh, mooy du kii quoi euh, dina dina dina dina deñ léegi mooy Seydina Sulaymaan ibnu Daawud alayhi asalaatu wassalaam moom looloo ko daloon bi nga xam ne ci la doon kii euh, fas yi léegi ba fas yi di ko di ko romb muy muy xool défilé bi après affaire yi daal di daal di daal di daal di kii eh, eh, daal di eh, romb voilà moom la doon wax naan id id urida alayhi bil ashiyi saafinaati al jiyaal fa qaala inni ahbabtu xubba alxayri an dikri rabbi xatta tawaarat bil xijaab rudduha alayya fa tafiqa masxan bissuuqi wal anaaq voilà moom Seydina Suleymaan mu ne mu ne mooy bi bi nga xam ne ci lañ ko doon gaaral fas yu rafet ya waay waaw fas yu rafet ya ñuy défilé di dox hein fa qaala mu ne inni man uxbibtu dañ ma soppaloo xubbal xayri bëgg yiw mooy que man maa ngi nekk ci lii nii di xool fas yeeg seen rafetaay ak ndax jamaal ji buur yàlla def ci kaw suuf ba mu préoccupé ba ma ci julli ji muy tàkkusaan léegi mu ne xatta tawaarat bil xijaab mooy ba shams bi mooy jant bi daal di sob léegi nag ci la waxoon rudduha alayya delloo leen ma fas yi niñ ñëwaat léegi mu daldi ba ni kii bay weer kii bay aaya bay je aayay jeex lool suuratu lan saad saad saad suuratu saad am nañu ci gisoon quelque aaya ci suuratu saad début siira ba saad wal qur'aani di dhikri bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanaadaw walaata xiina maanaas wa ajibu an jaa'ahum mundirun minhum wa qaala alkaafiruuna haadaa saaxirun kaddaab ajacala alaalihata ilaahan waaxidan inna haadaa la shay'un cujaab wantalaqa almala'u ñoom Abu Jahlin la doon wax ni wantalaqa almalau minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hada la shay'un yuraad ma sami'na bi hada fi millati al-aaxira in hada illa ixtilaaq a unzila alayhi dikru min baynina bal hum fi shakkin min dikri bal lamma yazuuqu adaaba indahum xazaa'inu rahmati rabbika al-aziizu al-wahhaab aaya ya jeex ñoom Abu Jahl lool gisoon nañu début bi léegi mooy Seyna Souleymane loolu ko daloon mooy dang naan mais kon moom dafa préoccupé woon ci affaire àddina non mooy xolam seen xol du deñ di nekk loo xam ne yonent yi alayhi salaam di lëkkaloo ak borom bi subhaanahu wa taala dafa am nag benn facette bu ne woon boo xam ne fal la xol bi ne woon mooy jamaal gi ko suñu borom wan jaarale ko ci fas yi nii voilà ndax inna allaha jamilun moom mooy al buur yàlla zul jalali wal ikram mooy tamit mooy boroom la majesté ak li nga xam ne teddaange yi mais <coughs> mooy buur yàlla lool la mooy day wone aljamaalu ak aljalaal mooy fi nga xam ne balaa sa beauté moom nag ci lool la ne woon nga xamante ne nii loolu lëkkaloo ak xol ak li nga xam ne mooy boroom bi subhaanahu wa ba looloo taxoon bi jant bi so jant biy so moom daal di wu ko yéen mooy ne la woon du ne naan xanaa la lamda sax yenn kii yi mooy ñoom seen xol doonuñu woon dañ di nekk loo xam ne day lëkkaloo ak borom bi subhaanahu wa taala d'une manière ou d'une autre ci wax yu lay doon ak di contempler li nga xam ne mooy réalité yi nga xam ne mooy yu borom bi subhaanahu ak turam yeeg meloom yi moom ci loolu nag ci jamaal gi ci la newoon doon xool ba li nga xam ne mooy kii bi préoccupé ba bi muy bi affaire biy romb gisu ko bi jant bi so gisu yeneen ci maa lay saat saam fii c'est pareil lu mel noonu mooy ne li imaam al-Hafiz wax nii ne mën nañu ne ci wax yu la newoon mooy loolu la moo tax saxaaba yi radiyallahu bu doon nelaw duñ ko bëgg a yee ndax dañ doon wax amaana ci wax yu la ne loolu lañ doon wax du gis nañ ko ci nettali bi doonuñ ko woon te moom aleyhi salaatu wassalaam loolu mooy li nga xam ne affaire bi loolu mooy li nga xam ne insha allah mooy li ci gën a dëgër këne mooy ne xolam dafa nekk loo xamante ne nii dafa dafa dafa xóotoon newoon ci li nga xam ne submergé ci wax yu bi ba li nga xam ne mooy fajar gi romb nii moom mu ngi woon ci beneen façon bi nga xamante ne mooy dafa newoon koo xam ne mu ngi woon ci waxyu perpétuel waxyu perpétuel lay ne ak tamit di ak contemplation boo contemplation perpétuelle ci loolu moo tax lii yëgu ko te loolu boo ci nee mooy dina am yeneen fasit yoo xam ne mën na laa romb comme ni mu rombe woon Seydina Souleymane alayhi salaatu wassalaam moo tax imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr al-Andalusi alayhi ridwaanul Barr mu ne moom imaam al ibn Abdul Barr al-Andalusi mu ne euh, mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy wax ci lu mel nii mu ne que ne yonent bi alayhi salaatu salaam kaana yanaamu ahyaanan nawman yushbihu nawmal aadamiyiin mu ne des fois da doon nelaw nelaw yoo xam ne day niroog nelawu mooy doomu aadama yi mooy ñeneen yi alayhi salaatu wassalaam mu ne lool nag wa dhalika innama kaana minhu ghibban li ma'nan yuridu llahu ihdaasa wa laysa li ummati sunnatun tabqa ba'da mu ne lool nag des fois lu ko doon dikkal ngir am maanaa boo xam ne buur yàlla moo ko namm ngir xewal ko te loolu mooy du nekk loo xam ne loolu dañ naan sunna la boo xam ne xeetam bi dañ ko ciy topp après mu ne lan moo lay wan lool mu ne yadulluka ala dalik lan moo lay yema nii këne yonent bi alei satu salaam des fois mu nelaw kom nelaw doomu aadama yi mais loolu buur yàlla moo koy def te mooy des fois la ko doon dikkal ngir lan am loo xam ne da ko ay ci maanaa ak tamit yoo xam ne da ko bëgg xewal ci xeet bi def loo xam ne ci sharia bi loo xam ne lu ñu war di doxal la loo xam da koy jaare ci yonent bi alayhi salaatu wasallam mu ne loolu li la koy tegtal mooy wax ji mu wax moom alayhi salaatu wasalaam ne la inni la ansa aw onasa li usan li asunna comme ni mu newee ci euh, imaamu imaam Maalik moo ko soloo ci balaariyaatam yi mooy yi nga xam ne danaan yi nga xam ne mooy day mais yooyu gis nañ imaam Maalik yooyu muy wax imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr al-Andalusi daan nañ ciy def liggéey bu wér daal di leen utal càll la yi nga xam ne utalu leen mu jël nañ leen a utal càll la walillahi alhamdu wal minna seet mooy utal càllale damay ñëw di créer samay càllale mooy di seet wax yooyu fan lañ ne ci téere yi ak ñeneen ñoo soloo wax ji nii loolu yépp noonu imaam alxaafiz ibn abdil bar al andalusi daal dina koy def radiallahu taala anhu mu moom mu ne li lay tegtal wax jii ma wax man imaam alxaafiz ibn abdil bar rahmatullah mooy li wax ji yonent mi alei satu salaam ne man damay fàtte inni la ansa man damay fàtte aw unasa mooy damay fàtte wala ñu fàtteloo ma li asunna ngir ma tëralal loo xam ne moom ngi yoon wu ngeen di jaar mooy buur yàlla namm am àtte bu wàcc ci sharia mu fàtteloo yonent bi aleyhi salaatu salaam wala moom yonent bi alei satu salaam ndax moom it moom mooy shari'u mooy tëral àtte ci boppam moom mu fàtte wala suñu boroom fàtteloo ko ngir lan ngir li usan na ngir mu daldi ngir mu tegal ñu benn na yoo xam ne bu nee li usan nag tekkiwul ne kon mbir moom noonu day nekk tout le temps comme niñ dégg na ci fiq non non du loola mooy ngir loo xam ne moom ngeen war a doxal ndax fii nii lim def mooy nii lañ war a doxal ku biddanti nii lay doxalee amul naan sunna la bon c'est à toi de voir noo ko bëggee rek baax na non non non du lool de c'est pas à toi de voir voilà mooy li usan na tekkiwul foofu mu ne wa fil xadiis yi moom ba léegi imaam alxaafiz ibn abdil bar ci at tamhiid ba léegi mu ne eh, mu ne wa fi xadiisil alaa ibn xabaab anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala law shaa la ay ayqadana walakin araada an takuna sunnatan liman ba'dakum imaam alxaafid ibn abdul bar di wane ne lan moo tax nelaw yi mën a possible yonent ma lay sarsam biddanti suñu borom def ko ginnaaw bi ma la joxee li koy tegtale que ne loolu da koy des fois la koy dal ngir suñu borom xewal ci wàccee àtte ci diine ji yoo xamante ni da koy jaarale ci xew-xew bu dal yonent ma lay sarsam ci ay nelaw mooy comme lim ne man damay fàtte wala ñu fàtteloo ma li na ngir ma tegal leen sunna boo xam ne tegal leen aw yoon woo xam ne ci ngeen war a jaar mu ne te bokk na li koy dëgëral ba léegi sama wax ji mooy li wax ci xadiisu al-Alaa ibn Xabaab ah, ibn Xabaab radiyallahu taala anhum mu ne anna nabiyya kana yonente mi alei satu salaam dane law shaa allah mooy ci xew-xew bii ñu biddanti dane bu sooboon yàlla de bu sooboon yàlla law shaa allah bu sooboon yàlla bu sooboon yàlla la ay xasanaa kononte kon dinañu yee walakin waaye li am ba des araada an takuna sunnatan liman ba'dakum dañoo nelaw loo yeewuñu ngi yeewul kenn ci ñun ba liy xew ngir mu nekk loo xam ne mooy tëralin woo xam ne moom la ñi ñëw sa suñu seen ginnaaw yéen saxaaba yi radiyallahu lañuy yéen roy ci ni ngeen jëfle woon tey mooy ne suñu boroom dafa def ne yonent bi alayhi salaatu salaam même léppam dañ ko ci roy léppam léppam am mooy ay ay enseignement yu dul jeex da ciy génn xatta ay nelawam sax mooy biddanteem rek bu biddantee buur yàlla da ciy xewal loo xamante ni nii ak la boo xam ne day concerner day concerner li nga xam ne mooy xeet yu yépp biddanteem bu biddantee sax day nekk loo xam ne buur yàlla dafay jaare wa àcc fa indi fa àtte yoo xam ne day concerner ñépp ñépp ñépp ñépp ñépp voilà euh, moo ne kon loolu mooy kon loolu la xikma bi mooy li yasunna comme li imaam alxaafiz wax li ummatihi wa yu'arrifuhum imaam alxaafiz ibn abdul bar mu xamal leen c'est pour mu tëralal leen lu ñu war a doxa yoon wu ñu war a jaar ni nga xam ne noonu lañu war a doxale li wa yu'arrifuhum mu xamal leen bima yajibu ala man naama minhum an salaatihi hatta mu xamal képp koo xam ne dafa nelaw ba julli weesu ba waxtu gi weesu nan lay def wa kayfa al-amalu fi dhalik wa ja'ala allahu nawmahu sababan bima jara lahu fi dhalika an-nawm min ummati mu ne buur yàlla def nag loolu mooy xam mooy loolu mu ko jaarale nawmahu sababan bima jara lahu fi dhalika nawm su suñu boroom def nelawam yi mooy sabab bi nga xam ne ci la jaarale xamal xeet bi loolu ci nelawam yi xamal leen naka la xeet bi doxalee bu lool xewee ndax wa aqimi wa aqimi salaata li zikri bu ko yonent ma lay saar saar waxuloon mooy du ñu xam nan la demee du ñu xam ne loolu day tekki ah euh, te lool li yi mooy boo ko fàttale ko comme li zikra le imam az-Zuhri doon wax mooy ne ngir la wa aqimi salaat taxawal julli li zikri yi ngir di ma tudd di ma fàttale ko wa aqimi salaata li zikra mooy boo fàttale ko mooy boo ko fàttale ko nit manoon nañ ne bon manoon nañu xalaat ne kooku ku nelaw concerné wu ko mais yonent bi alei moo ñu xamal yooyu yépp ba pare leeral ñu ko fii kon ci biddanteem gi ci lañu suñu boroom jàngale lool ci lañu moom jàngale li nga xam ne noonu lañ war a def kon nag loolu mooy li nga xam ne moo dimoon ci